a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil aalamiin nabiyyinaa muhammadin. wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du. fa yaquulu al-imaamu hujjatu l-islaam abu zakariyaa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 walillahi alhamdu wal minna euh, ñu ngi woon ci chapitre trois cent soixante et un baabu min baladin waqaa bihi alwaba firaran minhu wa karahati alqudumi alayhi suñu bunt bii doon wax sib guñu sib euh, nit ki wala tere guñ tere di génn dëkk boo xamante ni épidémie dafa am waaw génn fa di dem ngir daw ko waaye ka nga xam ne moom fekk ko fa muy dëgmal jëm ci ñoom loole suñ jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ci xadis bu njëkk bi di xadis mille sept cent quatre-vingt-onze alhamdulillah mooy xadis bi nga xam ne moom la noon wa an ibni abbasin radiyallahu anhuma bi nga xam ne mu ngi ko jële woon ci mawlaana abdullah bunu abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma waaw léegi ah, mu ne woon que ne Seydina Omar de anna Omar ibn al-Khattab xaraja radiyallahu anhu ila ash-Shaam hatta idha kaana bi-Sargh laqiyahu umara'u al-ajnaad abu ubaydata ibnu al-jarraah wa ashaabuhu radiyallahu anhum muy génn goog Seydina Omar génnoon ngir dem Sham dëkk yi nga xam ne ñu ngi ko doon ubbi bi mu nee xalifa euh, ba mu ñëwee ànd ak délégation une forte délégation la àndaloon ñu jóge Madinatul Munawwara capitale de l'islam ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam biñ àggee ci seen yoon boobu jëm Sham la grande Syrie ñu dem ba àgg bërëb buñ naan sar ki nga xam ne mooy Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah anhu daal di koy euh, accueillir dajeeg moom ak mbokkam ya nga xam ne ñooy Seydina Khalid ibn al-Walid Seydina Yazid ibn Abi Sufyan ibn Harb ak ki nga xam ne mooy Seydina Sharahbil ibn Hasan ak Seydina Amr ibn al-As radiyallahu anhum ñi nga xam ne ñoo jiite woon les cinq euh, provinces que comptait le Sham yi nga xam ne mooy les régions militaires yi nga xam ne ñoo la ko Seydina Umaru xalifatul mu'minin radiyallahu anhum daal di woon découpé muy Qanisrin boo jógee ci kaw di wàcc Qanisrin xims xanisiriin mooy bu njëkk ba xims booy bu ci kaw comme turki ca kaw di wàcc xims boo jógee xims damash dimashq muy damas damaskus teg ci ordon ak filastina waaw muy cinq euh, gouverneur militaire yooyee nga xam ne ñoo doon les cinq commandants en chef ki leen jiite woon nag moom la Sayyidina Ibn Abbas tudd radiyallahu anhu Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anil léegi ah ñu daal di koy nag xabaare ne ko nag ah épidémie peste ba waaw ah peste baa ngay def ay ravage nag Sham jógaan na ñoom gën mate waaw Seydina Ibnu Abbaas ne yonent eh, Seydina Umar radiyallahu anhum ne ma woowal al-muhaajiriin al-awwaliin ñi nga xam ne ñoo njëkk a gàddaay jóge woon Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashriifan wa takriiman daal di dem Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam àndoon ak alayhi salaatu wa salaam woowal ma ñooñale nee na ma woo leen mu daal di diisoog ñoom daal di leen xabaare li nga xam ne moom la ko généraux yi wax. a peste ba mu ngay yënguwaat Sham bu baax ci biir fa ñu jëm lan ngeen ci xalaat ñu daal di wute seen biir ñenn ñi ne dangaa génn ngir am mbir gisuñu nga nga ngay dellu lu dul nga àgg fa nga jëm ñeneen ñi ne ko déedéet yow yaa ngi ànd ak ñi des ci saxaabaay yonent bi alayhi salaam seen taalibe yéeg seen mbokk yi kon nag li ñu gis mooy bul sànni di jëmal di dëgmal ak ñooñu ci peste bee nga xamante ne mu ngi def ay ravage waaw mu ne leen man ngeen a dem man ngeen a jóg man ngeen a dem ginnaaw gi Ibn Abbas radiyallahu anhuma bi Abdallah mu ne Seydina Omar ne ma ud'u li al ne ma woowal ma waa al ansar ansaarullahi wa rasulihi salawatullahi wa salaamuhu alayhim wa radiyallahu anhum nee na ma dem woo leen biñ ñëwee Seydina Omar radiyallahu anhu def ak ñoom ñi mu def ak waa muhajirun al waaye ñoom itam ñu wute comme ni mu muhaajiruuna yi mooy ñaari avee fa am ñii ne da nga dëgmal nga da jóg ngir mbir gisuñu loolu nga dëgmal continuer ko am ñeneen ñu ne mukk ñun li ñu gis mooy bul dugg ak peste bi bul dugg ak li des ci saxaabaay yonent bay saab-saab ak nit ñi ci peste ba bi mu leen dégloo ba pare mu ne leen man ngeen a dem man ngeen a jóg man ngeen a dem ibn abbaas radiyallahu anhuma mu ne ginnaaw gi mu ne ma mu ne ma woowal ma mashyakhata Quraysh min muhajirati al-fath woowal ma kilifaay Quraysh yi mooy ñi nga xamante ne nii bi ñu tuubee mooy bi nga xam ne fathu Makka zaadaha Allahu tashrifan wa takrima ci lañu ñu gëne ci lañu ñu dugg euh, ci diina ji demal nga woowal ma ñooñee mashyakhata Quraysh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nee na mu woo leen ñoom bi ñu ñëwee ñoom ñépp bokk wax amul kenn ñaari nit wute wuñu ci ñoom li ñu gis mooy bu dugg ak nit ñi ci fii waaw li ñu gis mooy nga dëpp Seydina Omar radiyallahu anhu ginnaaw bi mu dégloo ñetti parti yépp waaw ndax lii mooy lislaam waaw almuhaajiruun waaw ak alladina tabawwa'u daara wal imaana ak ñi nga xamante ne nii ñooy ñi ñëw seen gannaaw walladina jaa'u min ba'dihim mu jël avis ñépp après daal di doxal avis bi nga xam ne moo dëppook ñii mujj loolu taxawoon nañ ci ci njàngat yooyu ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna nekkul ne tout le temps ñu fi jiit rek ñoom daal seen wax daal mënuñoo def dara mënuñ leen feebar déedéet waaw yaay xool li nga xam ne mooy yow jiit bi ginnaaw bi nga xam ne déglu nga ñëpp li nga xam ne moom la la borom bi sa xol lim la gën a wan ne lii moo gën a Euh, asad moo gën a mëdd nga doxal loolu waaw léegi nag foofu la ñemoon <laughs> bimu ne sanada umaru radiyallahu anhu fi nnaas inni musabbihun ala dhahrin fa asbihu alayhi la mu ne sayna umar radiyallahu anhu mu woote ci biir nit ñi ne yéen nit ñi inni musabbihun man de damay xëy ala dhahrin ci sama kaw war waay mooy dellu Medina ala sakin afdalu salatu wassalam fa asbihu alayhi waaw def leen li ma leen digal ngeen yéen itam ngeen wéy ci li ma leen digal ngeen def ni man fii la ñemoon léegi nag mu desoon waaw euh, léegi généraux yi moom lan mooy seen xalaat ci mbir mi <laughs> waaw parce que wax ji mooy waaw lu tax laajul généraux yi ñu ne la parce que généraux yi seen wax xam na ne généraux yi ci boppam ñoom ñépp fan lañ bokk ci muhajirun aw awwalun Hmm. ba mu des ñoom Seydina bon Amr ibn As moom dafa tuub laata fatxu Makka waaw moom tuubul bokkul masala madhul fatx déedéet <laughs> moom dafa tuub <laughs> waaw moom bi yonent bi salaam moom dafa ñëw Medina ala sanki bi afdalu salaatu salaam tuub moo Xaalid ibn Walid ak yooyu ñoom tuub nañ avant avant fatxu Makka tax ñoom mën nañ leen a boole ci vague bële te daanaka boo seetloo généraux bi li muy seen seen général en chef Abu Ubayda mooy loolu moom la ñenn ci waaw benn partie bi ci muhajiruna yi wax ak benn partie bi ci lamsaar yi kon nag ñu déglu les généraux seen porte-parole en tout cas kii leen jiitoo moom lan la xalaat ñeneen ñi ah boo amee kilifa nag même boo xalaatul li mu wax bu la waxee dalay doy surtout loo xamante ne nii mooy du loo xam ne c'est catégorique quoi ñun mën naa xalaat lii mën naa xalaat lee waaw du loo xam ne alquran yu leer la ju war a topp bu doon loolu la lii yëpp waxtaan bii du am waxoon naa la suuraa dafa am loo xam ne amu ci nit ku njaaloo ba yëpp leer amul on va discuter voir est-ce qu'on appliquer la peine non non loolu kenn du ko xool loolu bokkul ci sujet de discussion yi ah waaw moo laa doon naan ay loi yu bees dañuy génnee wala on va faire moratoire kan ngay moratoire jaam dina moratoire boromam da ngeen a rep <laughs> wala jaam yow dañ naa moom yow bu dee walillahi masalu ala nit ak nit rek nit koo xam ne dafa amul jaam kese ni muy mën a soppandekoo ci moom dans le cadre du légal ah voilà mooy di ko liggéeyloo te du fay dara te du ko fay dara waaw te lépp lu mu liggéey moom moom moom ci boppam saa ko neexee jaay waaw ñun xanaa xamuñu loolu lii nag ñuy wax borom rabbi samawati wal ard di borom bi tabaaraka wa taala mi bind moom la. ni doxalee lii nga naan boo ay jaam ñëw taxaw naan bon acte boobu yàlla ne nañ def xam naa nañu ko seetaan quoi yéen da ngeen a wéradi wala lan lu ñuy seetaat <laughs> loolu moo tax képp koo dégg acte charia bu leer nañ naan woolee voilà ci jëm ci lapidation il faut revoir ça c'est vrai que il faut que les savants se réunissent dañ naan la bu dee ku xam nga di wax ngir raayal gannaaw ay nit yaa ngi dugal sa bopp ci teeni alkande yoo xam ne xamoo ndax di ci génnam génn bu dee xamoo dara nag dañ lay xamal waaw wal iyaazu billah kon fa qaala abu ubayda ibnu al seyna abu ubayda mi ne woon euh, chefu commandant militaire yi anhu jiite woon la commanderie de le commandement Sham mu ne radiyallahu anhu Amir nag la tuddoon ibn al-Jarrah radiyallahu mu ne afiraaran min qadarillah mu ne Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu gisee mu jël décision boobu ne day dellu mu ne ah lii moom ndax dellu bi moom daw dogalu yàlla ngay def nii waaw ndax da ngay dellu Medina ngir ndaw dogalu yàlla bi mu def ne fa nga jëm daa am peste loolu de laay laaj fa qaala Umar Seydina Umar radiyallahu anhu daal di koy tontu ne ko law ghayruka qaalaha ya Aba Ubayda mais ay way aka neexoon kaddu gi nga génn ci salaam nañ keneen ku dul aka neexoon keneen ku dul yow Umaru radiyallahu anhu daal di woon wax kàddu gi allahu akbar allahu akbar aka neexoon keneen moo doon prononcer kàddu yi mais pas yow Ibn Abbas ne wa kana Umaru yakrahu xilaafa radiyallahu anhu mu ne Seydina Umar bëggul woon di wuteeg Seydina moo tax mu ne ko aka soobu aka aka mu maa neexoon aka neexoon kàddu yi ma déggoon ci ko ci keneen nee du yow lu tax mooy Seydina Abu Ubayda Amir ibn jarrah bokk ci saxaaba yi gën a mag ñi ëpp xam-xam ci saxaabaa yonent bi saa njëkk dugg ci diina ji bokk ci ñoom bokk ci al-ashara al-mubashirin fa yonent bi saa benn jataay ba mu toog ne Abu Bakr fil janna Umar fil janna Usman fil janna janna Abu Ubayda boole na ko ci fil janna te moom la yonent bay saa saa ne mooy aminu hadhihi umma mooy la digne confiance de suñu xeet wi salawatullahi wa salaamu alayhi gisoon nañ ko fàttal nañ ko jotaay bii ñu génn kooku fa mu toll ci xam-xam fa mu toll ci xam diine Seydina Omar yaakaaroowul woon kàddu gu mel nii di jóge ku mel ni moom moo tax mu ne ko law anna ghayraka ghayraka qaalaha ak neexoon waay keneen waxoon ko ku dul woon yow law ghayruka qaalaha waaw Allahu akbar dafa yéemu ci kàddu gu mel nii nan la mën a jóge ci ku mel ni Seydina Abu Ubayda di ko adressé moom Seydina Omar waaw waaw waaw mooy waroon naa xam ne Seydina Omar quand même jëlul décision bi pour daw ndogalu yàlla non ngir daw peste ba non waaye li ko ñuy wax ne ko yow daa am ñoo àndal saxaabaay yonent bi alayhi salaatu salaam nga àndal ak seeni taalibe ñeen jóge Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam sànni nit ñi nag ci xamante ne nii ab épidémie fa nekk di peste bu garaaw bi di di ravager mu gis ne loolu li gën a asad bi gën a mëdd mooy li mashyaqatu mashyaqatu Quraysh wax les hommes de co d'expérience de Quraysh min sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam te muhaajiruuna yu njëkk yi am nañu ànd ak ñoom ak waa Ansaar bul fàtte ne ku nekk deux parties la waaw Allahu akbar waaw Allahu akbar waaw bu doon ku amul compréhension bi nga am ak xam-xam ba nga am ak dayo ba nga am moo waxoon lii doon naa comprendre ku mel noonu wax ko waaw waaye yow Abu Ubayda law anna ghayraka ya Aba Ubayda waaw ñenn ñi nag dañ naan euh, bu doon keneen la bu dul woon yow fa la aqabtuhu dinaa ko mettital ndax mu xam ne loolu nan la mën a amee njort bu mel noonu ci ñu ko wàkk ne mooy dañuy daw dogalu yàlla waaye loolu du lu gën a dëgër insha allah nooy liñ la njëkk a wax loolu moo gën a dëgër parce dinaa ko mettital dinaa ko yar bu doon keneen la téet mooy lenn la rek waaw waaw mooy fa nga toll yaakaaroon na ne wax ju mel nii du génn ci ku mel ni moom waaye nag Seydina Omar nag tontu ko nag waaw waaw gis nga lii mooy li lii dafa neex quoi <laughs> amul yaay njiit bi lépp loo wax ñu ne gongo déedéet saxaaba yi yore saa salaam yarewuleen noonu noonu waaw ndax yorent bi saa salaam yarewuleen noonu ci waxam ak ci jëfam waaw keroog yow ma Badrin biñ ñëwee mara taxaw waaw saxaaba saxaaba bi daal di laa yoneen saa saa yoneen saa fii ñu taxaw nii waxyu la bu la yàlla waxyu boo xamante ne nii même bu dee càllale woo am na problème ah mooy euh, desenaawil bu la yàlla wax ñun duñ ci am dara lu ñuy wax walla boog loo jàpp ne fii rek lañu war a taxaw loolu la mu ne déedéet lu ma jàpp la mu ne ko man nag li ma gis mooy gis nga teen yële buñ mënoon a dem foofu waaw wax nañ la keroog que ne yonent bi sallallahu keroog bi nga xam ne ci la dégg que ne iira Qurayshin qad aqbalat min ash-Sham waaw wala Uhud boobu bi nga xam ne ci la yég ne waa Quraysh ñëw nañ fii ñu ngi. côté Uhud di di di sakaaje seen boyal nañ seen gëléem yi seen euh, fas yi ñu yor ci suñu tool yi ngir naar gañu yeneen saa saam dafa shawara naas dafa dajale nit ñi te waxoon nañ la moom li mu xalaatoon dañ doon waxtaan mu wax lii ñee wax leneen ne lii lañ gis doo ñoom Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib bàyyi ci xam radiyallahu anhu mooy loolu la discussion al mushawara ci yoo xam ne sujet de discussion la yu ñu war a sottante xalaat la waaw lii mooy njiit lii mooy am réew mu jaar yoon waaw suñu réew julli yi nag bokk na li nga xam ne sax réewu kufaar yi sax ñu ci tane ñu bari ci ñoom mooy lii képp ko waxal yàlla xam nga ne Occident fii Europe ce n'est pas que le président mooy toog fee le président français lu mu wax gaa yépp ne gongo waaye dëgg la àgg nañ ci foo xamante ne nii ci gré wane nag nga gis opposition koo xamante ne président mooy wax mu taxaw daanaka li ñu ko wax façon saaga lay nekk waaw ngir wane ne da dara du ko ci fekk loolu nag du biyar waaw c'est pour dire rek mooy kenn du fi bàyyi ku waay wax ñu ne gongo Allemagne noonu premier ministre c'est pas lu mu wax gaa yëpp ne ah voilà applaudissez waaw yenn décision yi bala mu koo jël dañ naan ko constitution bi ci boppam moo koy obligé mu waxtaan ci ak le parlement. wala parlement bi discuter ci même bu dee ne euh, euh, décision finale loolu président bi wala premier ministre bi bu dee premier dëkk yi nga xam ne comme ay Allemagne premier ministre bi moo ëpp fa moo ëpp doole waaw moo koy décider mooy jël mais dinañ ci waxtaan waaw loolu nag ñun l'islam dañu koo jàngal bu yàgg ko quoi te doo génn doo dépasser réewate yi ngay dégg fii France président bi wax kenn taxaw ne waayow waaye yow fële fële ko fële nga ko waxi reewane non l'islam moom al adab ci ay teggin lañu ñu yonent bay saa saam jàngal diina ji lépp teggin la waaw ca njàpp ba ci lépp lépp teggin la kon nag mu nekk discussion entre ay boroom xam-xam waaw entre njiit bi ak ñoo xam ne moo leen jiite waaw waaw ba mu deñee nag xattaa ci diine ñu naan kilifa gee ko sañ waaw kilifa diine la mooy xalif général wala lool wala mooy sëriñ diw lépp lu mu wax rek ñu ne gongo loolu loolu du diine waaw loolu du diine ah non dafa am yoo xamante ne lépp lu mu wax dañ naan gongo parce que darul waxam sax da koo jottali mooy wax alquran ak sunna la waaw mais lépp loo xam ne daa laaj ay xalaat du ñu toog ne ah. xalaata ba gën suñu bos mooy façon wax yooyu façon gisin yooyu loolu moodul l'islam dañ koo miin lool nag ba boo ko waxee ci ñenn ñi mu soxal mais loolu mooy dëgg te moom lañ gis nii te dund yeneen saa salam mais mais mais jàngal dund yeneen saa salam jàngal dund yeneen tibere saa gis nga keroog oxo bi ñu waxee ba pare joxe seen avis yeneen saa salam ñu gisoon moo ñu des ñi ëpp nag daal doon wax nañ génn surtout ñi nga xam ne fekkewu ñoon badar am na ñoo xam ne sax fekkewoon nañ badar comme Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib niñ la ko waxee léegi radiyallahu anil jami' mooy ci ginoon a màgg ku ne woon man li ma gis mooy ñu génn fekk yaay mais yeneen na li saasaam bi mu demee ànd ak Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar bu dugg ni këram radiyallahu anhuma ngir sol mbubu ko nga ak waajal kiiwam mais Seydina Usayd ibn al-Hudayr waaw wa kaana min sayyidil aws radiyallahu anhum am nañu ne ak Seydina Sa'd ibn Mu'adh ñoo ne ma yéen radiyallahu anhu min bani Abdil Ashhali waaw Siddiqul Ansar radiyallahu anhu ne ma yéen seetlu ngeen leen yéen yeneen saa salaam mi yàlla mi wax yu biy dikkal wax li mu wax yéen ngeen fexe ba defloo ko leneen lu wuteeg loolu mais du ngeen seetaan li yeno gaa yi dem ne leen saa sam kon nañ def li nga wax mu ne déedéet yellul ci bi yonent alayhi salaam bu solee yéere xarem mu koy summi lu dul yàlla àtte digganteem ak ay noonam waaw loolu ñoom est dañoo jàppoon ne waaw kon léegi beneen yoon yeneen saa sam daal non même après Uhud yeneen yi saa bu ñu waxtaanoon soo xam ne day kii dangay gis ñiine lii ñii gis leneen voilà te amul benn yoon bu leen yoneen saa salaam ne leen yéen nag def ngeen ay ñàkki teggin déedéet waaw def ngeen ay ñàkki teggin nag waaw waaw def ngeen ay ñàkki waxu leen ko moo tax yooyu fu mu amee problème day am ñu bàyyi rek diw daal nay wax moo ñu gën xalaat dëgg la moo ñu gën xalaat bu dee mooy sëriñ bi kay moo ñu gën xalaat loolu dëgg la mais mooy rien doxal li alquran wax loolu fa la barke bi nekk wa amruhum shura baynahum seen mbir dañ koy waxtaane yi nga xam ne dañ koo war a waxtaane loolu doxal loolu moo ëpp doole foofu te yeneen saa sax loolu mooy sunnaam loolu mooy doxalinam que ñu bàyyi rek ne moom daal nay jël rek lu mu wax baax na déedéet waaw waaw nañu bàyyi rek lu mu wax baax na déedéet kon nag mu ngi noonee kon Seydina Abu Ubayda Seydina Omar ne law an law ghayruka qaalaha aka neexoon keneen ku dul yow wax ko waaye nag Seydina tontu ko ndax loolu rek du doy <laughs> mu leeral ko nag lu tax lu tax te moom war na comprendre loolu tax war na ko xam mu ne ko naam nafirru min qadarillah ila qadarillah mu ne ko waaw nee nga ma ndax damay daw dogalu yàlla aka neexoon keneen wax ko ko dul woon yow xaare woon naa la feneen fu dut fii waaye dëgg la ñun dañuy daw dogalu yàlla ngir daw ngir dem ci dogalu yàlla allahu akbar dañuy mu leeral waxam ndax wax day leer wax ma ne day clair allahu akbar Allahu akbar jox ko misaal ndax wabil amsaali yattadihu al maqal la arab yi wax jaar ci misaal yi exemple yi wax yi di leere di clair mu ne ko nag ara'ayta imagine toi law kaana laka iblun bu doon daga ngaa amoon ay gëléem yow Abu Ubayda ñépp a ngi <laughs> ay ay ay ay léegi eh, yéen dem leen dañuy wax waxi mag waaye yow eh, waaye yow loolu <laughs> loolu ci problème la dafa am yoo xam dañ koy waxtaane ci mbooloo nga dégg gars yi ne non arrêté leen affaire léegi bu ko defee bu keneen yi non ma ne loolu daa am solo parce que même bu dee lu ñuy enregistré la dafa baax ñiy déglu affaire bi ñu xam ne affaire bi lii la mais dem après arrêté affaire bi gars yi naan waa mais affaire bi nu mu demee noonu parce que léegi waxtaanu suñ biir la loolu waxtaanu seen biir daa am njariñ pour ñëpp te mbiru sëriñ bi la. waaw waaw léegi mooy <laughs> Seydina Umar radiyallahu anhu ne ko imagine toi law kaana laka ibil <laughs> waaw amoon ay giléem fa habatat waadiyan lahu udwatan giléem yi daal di wàcc ci xur woo xam ne am na ñaari pegg imaamu Nawawi rahimahullah ca fin ba jeexitalu xadiis ba mu ne wal udwa al janib janibul waadi waaw mu ne udwa goom nga dégg mooy udwa mooy peggu montagne bi waaw mooy peggu xur wi mooy benn pegg boo xam ne daa am na ñaari pegg pegg yaa ngi doon dégg ca suuratul anfaal ca ghazwatu badrin suñu boroom doon wax id antum biludwati ldunya wa hum biludwati lquswa walrakbu asfala minkum walaw tawaacadtum laxtalaftum fi lmiicaadi walakin liyaqdiya allahu amran kaana mafcuula liyaqdiya allahu amran kaana mafcuulan liyahlika man halaka can bayyinatin liyahlika man ahlaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin wa inna allaha la sami'un alim voilà te suuratul Anfaal aaya 42 ba waaw borom bi tabaaraka wa taala di wax keroog di fàttali jullit ñi keroog badrin na nga xam ne noonu lañu ñu positionné woo ci terrain de bataille bi foofale ca badrinil kubra waaw fàttalu ko dee ne ci al udwatu dunya bi nga xam ne moom moo gën a jege Medina waxum te yéeféer yi bul udwatul quswa ñu nga ca pegg gën a sori Medina waaw war rek bu asfala minkum kanta mang mooy caravane ba ngeen doon jéem a jabi muy Abu Sufyan ak Maxrama ibn Nawfal radiyallahu anhuma ndax mujj nañu tuub ñoom nekk nañ fa gën a suufe ñoom ci yéen jaar nañu tafas waaw walaw tawa'adtum te bu ngeen joxante woon rendez-vous laxtalaftum fil mi'ad konoon te kon doon ngeen euh, foose wante ci rendez ba ngeen joxe walakin waaye nag borom bi moo def mbir demee ni mu ko soppee at ni mu ko gërëme woon que ne sans rendez lay doon ngir mu wuyal waaw amran mbir moo xam ne kaara nekkoon na maf'ula loo xam ne borom bi te nekk na lu muy def mooy daje ba tey ñu nakk ci ban li nga xamante ne mooy bakkanu lu ëpp ci kuffaaru Quraysh ni tey waaw ngir borom bi alak képp ku mu alak tey ci lu leer nañ gula dikkaloon avant tey la ci nga deewe dem sawara waaye dundal képp ku mu dundal ci su ñoom seen xol ci lu leer ñu xam ne preuve ngi waaw fa maada ba'da al ana lan ginnaaw dëggug yàlla lu dul caaxaan ak neen wa inna allaha bi tabaaraka wa ta'ala la sami'un alim kon al-udwa mooy loolee waaw moo imaamu ne mooy jaanibul waadi wal-udwatu jaanibul waadi mooy pegg li nga xamante ne mooy xur wi kon mu ne ko yow Aba Ubayda boo amoon imagine toit boo amoon ay gëléem yoo xamante ne radiyallahu anhuma dañu wàcc ci li nga xamante ne mooy benn euh, xur boo xamante ne am na ñaari pegg ñaari wàll ñaari côté